من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci man nasiya salaatan fa baabu man nasiya salaatan falyusalli iza zakaraha wala yu'idu illa tilka salaat buntu bi nga xam ne moom mooy wax ne képp koo xamante ne dafa fàttee julli nako ko julli na ko baamu moom dong te bu baabu du maanaam na ko def saa yu ko fàttali ko te na ko baamu moom dong waaye du baamu waat beneen julli naka noonu la imaam Ibrahim ibnu Yazid an-Nakha'i waxee ne man taraka salatan wahidatan ishrina sanatan lam yu'id illa tilka salatu illa tilka salata al wahida ne képp koo xamante ne dafa bàyyi julli benn julli lu tolloog ñaar fukki at mu fàttaliku ko du baamu waat beneen budul boobu julli dong lay lay di baamu comme ni nga xam ne noonu lañ gisoon al imam Sufyan ibn Sa'id sawri moo ko solo maam ci Mansur ibn al-Mu'tamir taalibim moom Mansuur ibn Mu'tamir mu solo ko ci moom al-imaam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahmatullahi ala al-jamii' gisoon nañ ci tamit hadith Sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man nasiya salatan falyusalli falyusalli idha dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik wa aqimi salata li dhikri ci yeneen riwaaya ci beneen riwaaya wa aqimi salata li dhikra comme ni nga xam ne noonu la nekk ñaari njànginu Alqur'aanul Karim nekk ci sooratu Taaha boro yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne dafa fàtte ab julli na ko daal di julli saa yu fàttali ko te loolu amul benn kafaara dara waru ko lu loola gisoon nañ hadith boobu ak riwaayaat gisoon nañ ci baabu qadaa as-salaatu al-uula fal ne bu ñuy julli tamit li ñuy baamu dañuy baamu julli ba ba njëkk ci li nga xamante ne maanaam bi njëkk la ñuy def euh, doog a teg ba ca tegu Euh, gisoon nañ ci xadiisu sayidna euh, Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamante ne moom la doon wax ci bisub Xandaq bi nga xam ne ci la ñu wàcc mu ne fa salla ba'dama gharabati shamsu thumma salla al-maghrib maanaam ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli ginnaaw bi nga xamante ne ci la jant bi soog maanaam mu ci la julli tàkkusaan daal di ci tek julli bi nga xam ne moom mooy julli gee mu am tamit yenn masala yoo xamante ne waroon nañ ko fee gisaat bokk na ci masala yooyu moom mooy su fekkente ne dama nekk di fàttaliku benn julli maanaam maa ngi ci biir julli bi mais ma fàttaliku ne am na julli gu ma weesu bu boobaa bu fekkente ne julli googu maanaam julli gi ñaari rakka la wala boog julli julli gi ñetti rakka la wala ñeenti rakka maanaam bu dee julli ñaari rakka wala ñetti rakka su fekkente ne def naa lu ëpp benn rakka bi maanaam mu boobaa ci laay dooga maanaam ci laay ci laay dooga bañ a daggee julli gi waaye su fekkente ne benn rakka rek la damay daal di dagg julli gi bu dee ci Shafi'i rahmatullahi alayhim ñoom ala kulli da ngay dagg julli gi ak ci fu mu la man a fekk amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha yeneen yi ci des ñoom boo nekkee ci biir julli gi feek julli gi defagu loolu ëpp ci biir julli gi maanaam bu dee julli ñaar rakka wala ñetti rakka nga def benn bi ba mu mat wala boog bu dee julli ñeenti rakka nga def ñaari lu mu bon ñaari weesu maanaam bu fekkente ne loolu amul da ngay dagg julli gi bu dee ci Shafi'i la nag rahmatullah alayhim da ngay mottali benn rakka maanaam da ngay dañuy sopp nga mottali beneen rakka bi nga sëlmal après nga daal di def bi nga xamante ne moom nga jullee gutoon nga doog cee teg nga daal di julliwaat bi bu fekkente ne ci ah, sa euh, ci ci ci ci Maliki la rahmatullah alayhim julli gi ngay julliwaat geneen julli gi kooku dañ koo sopp kese bu fekkente ne tamit julli ajjuma la Hanafi yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne su dee julli ajjuma la tamit maanaam ne imam bi mi ngi ci biir julli gi da ngay dagg julli gi maanaam da ngay arrêté julli bi dem nga julli julli bi la rëcc maanaam bu dee suba gi tay gi julli woo woon nga dem nga julli ji ko nga ñëwaat ba mu des maanaam bu bu fekkente ne da ngay ragal waxtu wi romb bu boobaa ci ngay daal di ci nga koy bañ a def mais su dul loolu rek da ngay daal di julli ñaa ra julli boobu noonu soo paree nga sëlmal soo sëlmalee ba no maanaam soo paree nga sëlmal nga dem fekk ji imam bi ci ajjuma ji su fekkente ne daboo ko ci ajjuma ji nga julli tisbaar maanaam ñeenti rakka maanaam ñoom noonu lañ ko waxe loolu waaye eh, bu fekkente ne ci eh, yeneen mazhab yi la bu dee ajjuma moom doo ko daal di julli ajjuma ji ba noppi nga doo ko julliwaat bi waxtu suba gi suñu paree nga daal di sopp nañu nga julliwaat maanaam tàkku sa tisbaar maanaam nga mu ñu mu nekk loo xam ne lu ñuy sopp rek la comme ni nga xamante ne noonu la nekkee rawatina ci mazhabu Maliki rahmatullahi alayhim ah, amma beneen masala boo xamante ne war nañ koo gis te boobu sax bokk ñu waroon a njëkk gis ci bunt bi moom mooy ne su fekkente ne maanaam ginnaaw ba ñu gisee ngant yi maanaam yaakaar naa ci bunt bi ko weesu la mooy ne bàyyi julli te fekk amuloo ngant loolu lan mooy masala bi maanaam tey su fekkente ne nit ki dafa bàyyi julli te amul ngant boo xamante ne bu mu bokkut ak yi nga xamante ne moom lañ jot a wax ci teqantal yi nga xamante ne moom la borom xam-xam yi wax rahmatullahi alayhim ci seen mazahib yi moom mooy su fekkente ne dama am benn euh, julli bu ma manqué te julli ga maanaam amutoon ngànt maanaam damaa e euh, julli gi romb na defuma ko ndax dama koy fay waaw wala déet li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne dañ koy fay ndax hadith bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne man naama an salaati aw nasiyaha falyusalliha idha zakaraha la kaffarata lahu illa dhalik maanaam mu ne euh, képp koo xamante ne dafa fàtte jul dafa nelaw wallif julli wala mu fàttalik ko kon bu boobaa ni muy def mooy du na ko baamuwaat saa yu ko fàttalikoo maanaam ndax amul dara loo xamante ne moo mën a kafaara loola ludut loola la kafaarata lahu bu dee ci lahoo la moom mooy day dellu ci nit ki waaye laxaa maanaam muy dellu ci julli gi maanaam kon eh, illa zalika lu dut loola maanaam kon loolu rek moo koy kafaar loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullah wax ne eh, loolu mooy li nga xamante ne moom mooy li gën a war ku mel ne que imam ash-Shawkani rahimahullah mu ne gisutoon nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci wàllu boobu indi benn dalil ci wàll gi waaye amaan na am na dalil bu gën a bu dëgër bu dëgër ci loola te moom mooy eh, xadis bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne waa ji daf ne ko man day Euh, sama way jur dafa am ay boru koor ndax danaa ko wooral wala boog mu ne ko ndax yow wala euh, yow bu la bu la sa wayjur amoon amoon ay boru nit bor bu ko amee loon ay nit ndax danga nga leen fay da nga ko fayal bor bi bu fi jógee mu ne ko waawaw mu ne ko nag wa daynullahi ahaqqu maanaam bu dee bor bi yàlla moo gën a yey maanaam ci kaw loolu dalil boobu mu amaan na moom tamit bokk na ci lii dëgëral li nga xamante ne moom mooy li euh, liy dëgëral ne ne manef naa euh, euh, fay bor maanaam ne bu fekkente ne julli daf laa rëcc dañ koy fay loolu wuuteeg li nga xamante ne moom la zahiri wax ak lenn ci xanaabila rahmatullahi alayhim nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne képp koo xamante ne dafa am dafa dafa bàyyi julli te tegu ko ci lu leer maanaam dafa bàyyi julli te amul lay wu leer kooku moom war ko sax fay julli bi lu tax ñu ne parce que borom bi subhaanahu wa taala dafa ne inna salaata kaanat ala al-mu'miniina kitaaban mawquuta liwér boor mooy julli dafa nekk loo xam ne dafa tegu ci kaw woy gëm woy gëm ñi nekk bo maanaam nekk lu ñu farata goo xamante ne dañ ko wutal waxtu comme nag nit ki yow defoo ko ca waxtu wa te danga koo teg ci loo xamante ne du ngant boo xamante ne l'islam nangu na ko loolu boobaa yow kon julli googu kon xës nga xës na laa romb jeex na mu delluwaat ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha bi mu naan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd hadith boobu mu nekk sahih imam Muslim rahimahullah ne borom bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne képp koo xamante ne da ci suñu diine ji lu ci bokkut maam suñu mbir mii lu ci bokkut bu boobaa dañ la koy delloo te loolu noonu li muy tekki mooy lan mooy ne yow da ngaa def loo xamante ne bokku ca maanaam ci suñu mbir mi digal li maanaam kon amru foofu dañ koy firi ndigal ci ci bu ñu bëggee indi indi bu ko indee ci masala bi maanaam comme que ndigal li moo doon jullil te waxtu wi muy waxtu julli wi yow de ko yow boobaa loo mën def dañ la koy delloo rek maanaam kon euh, te moom mooy ne julli woo ko woon heure boobu waaye amaan na waxu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu njëkk ñi te ñooy jumhurul ulama rahmatullahi alayhim loolu mooy li gën a dëgër te amaan na insha allah tey te loolu ala kulli haal mooy li gën a sàmm subhaanallah xoolal ki nga xamante ne maanaam toog na ay waxtu jamono yu bari julliwul ba pare mu toog ne du julli léegi imaginer ngeen loo kooku euh, parce que tout simplement euh, nee nañ waruñu ko fay maanaam kooku nga xamante na léegi boor yooyu di ko di di di nekk ci loosam su fekkee fekkente ne loolu moom mooy acte bi dëgg-dëgg ah c'est que loolu la maanaam nag boo gisee borom xam-xam yi wuutee ni rahmatullah alayhi mooy ne jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi ñu woon bàyyi julli noonu maanaam daanuñu ko julli léegi nag moom looloo xew loolu xew na nit ñi di bàyyi julli ba jamono ba jékki-jékki di laaj naa loo man bàyyi naa julli ay attaque wala ay fanak ak yooyu na may def maanaam loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ci ginnaaw gi ñu wuuti ci euh, waaye ala kulli xaalim bu fekkente ne julli gi nga xamante ne moom mooy yow bi am bi nga am ngànt moom lañ la nga fay ko kon bi nga amul bi nga amul ngànt moom waxaale wuñ ko maanaam maanaam nin baa bi aw laala maanaam mooy ne Euh, loolu qiyaasul awlaa la tudd dañ koy wax tamit qiyaasul jali maanaam mooy euh, a fortiori maanaam ne comme lii moo am kon nag ah waxatuma la ak nangam nag maanaam loolu euh, dégg nga comme loolu kon moom mooy li nga xam ne fi nga xamante ne kon foofu moom la mbir mi tegu kon loolu boobaa dañ koy fay léegi nag mu def nit ki bu fekkente ne dafa génn adduna te bàyyiwul maanaam ba pare bàyyi ay bori julli léegi nag kooku moom ana lan mooy àttam ak ana kooku nan la ñuy def ak moom maanaam bu boobaa ki nga xamante ni dafa génn àdduna te bàyyi ay boobu julli kenn du ko ko jullil di ko ko fayal loolu du demee noonu maanaam bu dee eh, ni nga ni nga xam ne noonu lañ koy defal maanaam moom mooy dañu koy eh, am na nag ñuy wax ne mënef na ko koo jullil waaye li gën a dëgër mooy ne defu ko ko jullil li ne moom lañ koy defal moom mooy bu fa bàyyee alal alal jooju dañuy jël lu tolloog ceer bi comme mu nekk comme bor comme ni Alxuraan daf min ba'di wasiyatin yuusi bihaa aw dayn maanaam bu ginnaaw maanaam ndonoli mi ngi am ginnaaw bu mu jëlee bu ñu jëlee xaaju wasiya gi te mooy dénkaane gi mooy testament bi ak bor gi tamit maanaam bor yi nag la ñuy njëkk a fay bu boobaa bor yi nga xamante ne moom la ñuy njëkk a joxe loolu euh, biñ ci yiñ ci njëkk a génne bokk na ci maanaam mooy can gi masalan bu fekkente ne dafa am ku mu amel ku mu yore ku mu fayagutoon canam ba mu jeex ci soxna yi kooku loolu la ñuy njëkk a a bokk na ci yi ñuy génne tamit moom mooy su fekkente ne circonstance yu mel nii laa am lii mooy nekk prioritaire maanaam moom mooy julli mooy julli gi nga xamante ne dañ naan bor yi ah waa ji mais tiers bi lañ mën a jël maanaam tiers bi la ñuy mën a jël ci alalu ji nga xam ne moom lay mën a maanaam eh, ne bu ko defee ñu ko koy génneel ni ko koy génneelee nag mooy dañuy def ñaari mudd maanaam mooy tolloog eh, mille quatre-vingt-sept virgule cinq grammes wala boog eh, litre plutôt maanaam ci mbir bi ñi maanaam mille quatre-vingt-sept virgule cinq litres yoo xamante ne yooyu la ñuy jël di ko ko jox di ko ko tibbal di ko di ko di ko ah di ko di ko di ko di ko jox di ko di ko joxe euh, chaque jour pour julli bu jox maanaam julli bu nekk dañ koy nattal loolu bu dee koor la tamit bis bu nekk dañ koy nattal lu tollu noonu loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li li li li li liy jaadu te lool mooy li nga xamante ne Euh, moom rawatina xanafiye rahmatullahi alayhim ñoom loolu mooy li ñu yaxal wallahu ta'ala a'lam léegi nag mu ne baabu maa yukrahu min as-samari ba'da al-isha baabu buntu maa li nga xamante ne yukrahu def na ko sit min as-samari ci ak euh, euh, ci ak naka lañ koy waxee sax ga gàngant gombaan wala yaakaar naa loolu lañ koy wax maanaam mooy waxtaan wi guddi dégg nga ba'dal isha ah, fàtte naa baat bi ba baatu wolof la maanaam yaakaar naa bañ sa tamit dama fàtte woon baat bi ba sëñ Ibrahima Samb eh, waxaat ko yaakaar eh, dégg nga waaye eh, ma yukrahu min as-samari maanaam kon mooy bu ñuy waxtaani guddi rek dégg nga ba'dal isha ginnaaw gée maanaam mooy gée suñu toogee di waxtaane gée ginnaaw gée loolu moom mooy buntu bi Euh, am na nag ci riwaayata Abu Zar boo xamante ne moom daf cee yokk ne euh, maanaam ci mu mu dem benn loo xam ne waxu al imam Abu Abdullah la Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne as-saamiru min as-samari wal jamu as-summaaru wa huwa haahuna fi mawdi' al-jam' maanaam loolu la imam al-Bukhari wax euh, rahimahullahu taala maanaam moom mooy as-saamiru Ah, yaakaar naa gombaan la maanaam mooy wala boog maanaam mooy waxtaane guddi daal maanaam moom mu ne mu ne ki koy def mu ne as-samiru mu ne min as mi ngi jugee ci as-samaru bi tekki ah, dégg nga di waxtaan guddi dégg nga waa huwa maanaam mu ne wal jam'u te boole bi maanaam mooy pluriel bi mooy as-summaru loolu la ñuy wax pluriel bi mu ne wa huwa te moom haahunaa foofa fa mu ne baatu saamir maanaam fi mawdi' al-jam' maanaam ci donte singulier la ñëwee maanaam comme kenn la waaye nag bu ñu koy wax dañ koy wax mel ni comme si lu ñuy wax waxu pluriel wax jooju nag mi ngi ci junju aaya bi alquran bi di wax bi nekk ci sourate mu'minuna mi mu naan mustakbirina bi tax tahjurun saamiran bi maanaam sa maanaam summaat mooy summaat maanaam wala boog saamirina maanaam loolu lay tekki maanaam eh, dégg nga Euh, kon mustakbirin ñu ngi réeréeru maam yéeféri saamiran nekk ñoo xamante ne dañuy toog guddi gi di waxtaane tajuroon ngeen gàddaay tamit nekk ñoo xamante ne dañuy gàddaay li nga xamante ne moom mooy alquran bi ak wax jàngale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari nag rahimahullah li tax mu indi ko fii ànd ak ne amul rapport ak li mu naroon a wax mooy ne moom dafay faral di def ne su benn baat ñëwee ci alquran bu koy expliquer di am lu mu ciy expliquer maanaam maanaam bu mooy bu al maanaam day bu koy expliquer day expliquer baat bi ñëw ci alquran moo tax kom Samir mu ñëw ci alquran ah mo loolu moom moo tax moom mu indi boobu rek maanaam mu indi boobu kese dégg nga dégg nga nag maanaam léegi nag bunt bi li nga xamante ne moom lay wax mooy ne ginnaaw ga waxtu yi yëpp romb nañ nag léegi nag nañu waxtaanee nag comme li nga xamante ne moom mooy wax yi mujj ci wax ni waxtu yi mujj ci waxtu yi te moom mooy waxtu gee ndax gannaaw gee amati na leneen loo xamante ne loolu lañ may mën a digal wala lool lañ may mën a tere ndax sama journée bi yëpp maam ngir nag loolu askanonte gi nga xam ne moom la askanonte ci wàllu jull ci wàllu euh, julli ak waxtu askanonte bi nga xam ne moom la askanonte ci wàllu waxtu yi moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii di leeral ne euh, ginnaaw ba nga jullee gee nag maanaam liibar nga waaye nag am na ay mbir yoo xamante ne loola dañ koy tere lan maanaam lañ ci sib te moom mooy di toog di waxtaan gannaaw giyee loolu moom lay nekk di waxtaanee nii mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Musaddad te moom mooy Abul Hasan al-Basri al-Asdi ibn Musarhab ibn Musarbal comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee rahimahullahu ta'ala nga xam ne ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta ba mu des xadis ba mu des ci sunan imam Muslim ak mu ci mu ci Sahih imam Muslim ak sunan Ibn Maaja rahmatullahi alayhima maanaam nga xam ne kon imam Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñaar la nekk seen sëriñ amma imam An-Nasa'i ak imam At-Tirmidhi dafa nekk seen sëriñu sëriñ rahimallahu al-jami' moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Yahya te foo gisee Musaddad mu ne qaala haddathana Yahya Yahya boobu mooy ibn al-imam ah, ibn Sa'id ah, ibn Farrukh al-Qattan al imam al hafiz al ahwal rahimahullah muy abu sa'id at-tamimi rahimahullah di imam wa basara mi ngi gane àdduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana awf te moom mooy al imam abu sahl awf ibn eh, razina al abdi rahimahullahu ta'ala Euh, euh, moom razina boobu moom mooy Abu Jamila rahimahullahu taala mooy dàqantalam moom mooy baayam mooy euh, Awf moom Abu Sahl mooy dàqantalam baayam di razina Abu Jamila mooy dàqantalam moom kon mi ngi gën a adduna soixantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta moom Euh, moom dañuy wax sax ne euh, comme li nga xam ne moom la imam ad euh, Yahya ibn Sa'id al-Qattan ra wala boog Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala di wax ne moom moo gën a màgg sax Qatada rahimahullahu taala al imam Ali ibn al-Madini ne thiqatun sabtun rahimahullahu taala imam az-Zahabi rahimahullah daan ne kaana ahadu ulama al-Basra maanaam euh, moom kenn la ci boroom xam-xamu waa Basra yi rahimahullahu taala dañ ko daan wax awfun as-sadduq maanaam awf bi nga xam ne dafa jéggi dayo ci dëggu gi nga xam te ne moom la dëggu dégg nga euh, euh, dégg nga kon dañuy wax tamit ne dafa amee woon tasfafu shi'ri tamit ne tamit ne na dafa nekkoon too xam te ne qadar la waaye li nga xamante ne moom la ñu saxal ci moom Euh, ne maam dañ ko koo jame waaye li nga comme li al-imam al-hafiz ibn hajar wax rahimahullah ne siqa rumiya bil qadari wa bit tashayyu'i dañ koo jamee ci ne dafa am pas-pas na yey naka noonu noonu la amee pas-pasu shi'a yi rahimahullahu ta'ala waaye ala kulli haalin ci siqaat yi la bokk comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee comme ni imam an-Nasa'i tamit wax ne siqa la Ali ibn al-Madini tam wax loolu ne moom sax moo gënoon a dëgër foofu Qataada ibn Di'aamata as-Sadusi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathanaa Abul Minhaal te moom mooy al imam Abu Minhaal Sayyaar ta'ala di taabi'i bu mag boobu rahimahullah comme ni nga xamante ne jotoon nañ ko gis ci ay yoon ne xadis bi rek moom la imam al-Bukhari solowee ci moom moo nekk d'ailleurs moom lañ solowee ci moom ci Sahih ci ci ak sunan ay xadisam ñu ngi ci. Euh, kutubu sitta mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu ne intalaqtu wéy naa dem naa maanaam jaa ak jiitu jaa ak intalaqa li leen wutale mooy jaa mooy boo dikkee te fi nga dikkee soriwut intalaqa mooy bu dee da ngaa dem mais fi nga jugee dafa sori loolu mooy moo diggee mooy jaa dikk na intalaqa dikk na maanaam laxas na dikk maanaam ñaar yëpp wala laxas na dem jaa dem na. intalaqa ah, dem na laxas na waaye bu fekkente ne fi nga jóge moo moo jege moom loola dañ naan jaa dikk na intalaqa nag mooy bu fekkente ne fa nga jóge dafa sori maanaam fa nga jóge bu jegee la jaa dégg nga moo ne kon intalaqtu dikk naa ma abi ma sanbay ila abi barza te moom mooy sayyidna abu sahaba bu maag boobu abu barza al aslami radiyallahu ta'ala anhu mooy nablat ibnu ubayd ibnu abid al aslami radiyallahu ta'ala anhu mu bokk ci saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamante ne dañoo mujjoon a dem dëkk ji Basra moom mi ngi gën a mu ngi génn àdduna soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xam ne noon la ko imam az-Zahabi rahimahullahu taala waxe noonu tamit la ko al imam al-Hafiz al-Ayni rahimahullahu taala loolu la dëgër dëgëral imam al-Bukhari soloo na ci moom ñeenti hadith am na nag ñuy wax ne li nga xamante ne moom mooy li euh, gën a maanaam ñuy wax ne mi ngi génn gane génn adduna ginnaaw soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa waaye lii la wax moom la imam az-Zahabi saxal te loolu la al imam al-Hafiz al-Ayni rahimahullahu ta'ala tamit saxal dëgëral mu ne ñoom bi ñu demee fa qaala mu daa di wax lahu ñeel ko abi sama sa maanaam maanaam fa qaala lahu abi baay ne te moom mooy euh, euh, salaama dégg moom mu ne ko rahimahullah mu ne haddisnaa nettali ñu kayfa ana naka kaana la nekkoon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli almaktubati julli farata yi maanaam julli yi nga xam ne julli farata la ana naka la ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digale woon loolu waxoon nañ ne bokk na ci liñ ciy jàngee moom mooy ànd gi nit ñi di war di ànd ak seen doom yi di dem seet ji nit ju baax nit nitu yàlla yi ñaareel bi ci mooy bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee moom mooy ne bu ñuy laajte tamit nañ laaj yi nga xamante ne ñoom ñoo am solo te am njariñ waaye ñetteel bi moom mooy ne bokk na ci moom mooy ne la jara xam ci jëf yi ndax ba lii nan la nan lañ koy defe mooy na ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallama doon defe looloo mën a xam loolu mooy lu ëpp doole ci li ñu war a mën a xam waaye su dul loolu mos ñoom yàgg nañoo julli donc xam nañ ni heure julli lii la ak yu noonu waaye li ñu bëgg a xam mooy yenente bi moom sallallahu alayhi wa ana naka la ko daan defee nee na qaala mu ne ko kaana nekkoon na yusalli daan julli alhajira julli gi nga xamante ne moom mooy julli euh, mooy jamonoy gàddaay gàddaay gi te moom mooy julli mooy bu jant bi tàngee ba nu ñi gàddaay di dem ci kari te mooy julli tisbaar moom la ci namm waxiye te mooy allati bi nga xam ne tadduunaha moom ngeen di woowee al ula bu njëkk bi loolu tamit bokk na ci ne liñ ci xame mooy ne jant bi maanaam maanaam mooy euh, euh, julli tisbaar moom la ñuy wax kon bokk na ci turam yi mooy salaatul ula mooy julli gu njëkk gi xëy na jamono ji nga xamante ne tad xaddu moom lay jéng moom lay moom lay toxu ak samsu jant bi kon jant bi su tàmbalee toxu di jóge ci digg njolloor dem ci Euh, euh, di di jeng loolu moom mooy li nga xamante ne jamono jooju la daan julli tisbaar kon ñu xamee ci ne tamit ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan teel a julli tisbaar waaye jamono tàngoor bu tàngee ba tàng jër nag loolu nag moom lañ gisoon ci li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu euh, tabrid bi mooy seral gi mu ne way salli te daan na julli al-asra takusaan summa gi o daan na dellu ci ahaduna kenn ci ñun ilaa ahlihi ci waa këram fii aqsal madina te fa gën a sori ci madina te comme niñ ko waxee ci Quba la ah, ah dégg nga mun a wa shamsu hayya ah, ca fekk jant bi mu daal di muy continuer maanaam muy muy dund maanaam jant bi di tàkk di leer mun a waaye wana siitu fàtte naa maa la nga xam ne qaala wax na ko fil maghribi ci julli timis comme ni nga xam te ne gisoon nañ ne julli timis yenente bi sallallahu alayhi wasallam daka daan julli si jant bi duggee rek boo nga xamante ne bu ñu génnee julli gi sax nit ki mën naa daal di sànni xeejam ba pare gis fa mu dal maanaam mooy ne day continuer di leer qaala mu ne wa kaana nekkoon na tamit bu di sopp an yu axira ci muy yéexi al ishaa gee qaala mu ne wa kaana nekkoon na yakrahu doon sib an ma nelaw qabla xaalu ko jiitu maanaam daan na sib ñuy nelaw laata tis tàkkusaa laat laataa gée di jot amma nag xadis wax ne kuy nelaw diggante tàkkusaan ak timis loola dal yaa ko yaa ko def sa bopp maanaam lool moom hadith sayyidat Aisha boobu radiyallahu ta'ala anha hadith boobu de toute façon wéru maanaam euh, loolu amul dara luñ ci sib loolu beneen bi ci des nag bi hadith euh, euh, bii nga xamante maanaam fii nag mooy di waxtaanee kon wal hadith ak di waxtaan ba'daha ginnaaw gée loolu tamit dafa nekk loo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daka daan sib mooy comme te loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii maanaam kon mooy di toog ginnaaw gee ngeen la ñu lal waxtaan ak yu demee noonu loolu dafa nekk dafa bokk yi nga xam ne dañ ko sib parce que soo ko nekkee di def li risque bi moom mooy nga daal bi biddal ci fajar gi loolu mooy risque bi mu ne wakaana nekkoon na nag yan fatilu daan daan toxu min salaatul ghadaati ci julli suba gi bokk na kon ci li ñuy xamee ni ci hadith bi mooy ne salaatu dañ koy tuddee salaatul fajri dañ koy tuddee tamit salaatul ghadaati xëy na jamono ji nga xam ne yaarifu ci lay xàmmeewee ahadunaa kenn ci ñun jëli sahoo ki nga xam ne moom mooy ki mu toogaaleel ki nekk ci wetam toogaaleeg moom mooy bu ñu sëlmalee kon dañuy te gisoon nañ ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan teel a julli kon boobaa dañ daan gis ne guddaayu tari bi moom mooy waral loola mooy waral bu pare maanaam ku nekk bu xoolee ki ci sa wet dana ko mën a gis waaye loola telewul ne da daan leer nañ ndax ne jigéen ñi julli ñi dañ daan dem te duñu leen xàmmee comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha dégg mu ne wa yaqra'u daan na jàng na sittiina li ko dalee ci juróom benn fukki aaya ilal mi a jëm ci téeméer maanaam bu ñu xoolee kon loolu li nekk ci diggante moo mooy ay quatre-vingts et cetera maanaam kon lu xaw a tolloog suuratu Yaasin à la daan tari maanaam lu toll noonu la daan tari julli suba ah dañ daan gis sax ne julli bu dee ajjuma la da ngay gis suuratu Sajda lay tari ci rakka bu njëkk bi ñaareelu rakka bi mu tari tari ci sóoratul insaan hal ataa alal insaan dégg nga loolu moom moo baaxam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi gisoon nañu gisoon nañu ko imam al-Bukhari rahimahullah indi woon nag hadith numéro 541 547 47 ak 568 dana ko indiwaat benn yoon kese mooy hadith numéro 771 amma taxrij bi romboon nañ ko foofu wallahu taala a'lam mu ne baabu samar fil fiqh wal xayri ba'da al isha baabu buntu samar mooy di waxtaane guddi gi fil fiqh ci fiqh bi wal xayri ak yiw ba'da al isha ginnaaw taako ginnaaw gee maanaam moom mooy wax ne day leeral ne sib gi nga xamante ne moom la ñu sib ku waxtaane maanaam di toog di def di jot def ay jotaayu waxtaan ah, ginnaaw gee lii bokku maanaam dafa am yoo xamante ne bokku ci benn bi nga xamante ne moom moo ci bokkul moom mooy di waxtaanee fiqh mooy xam-xam boo xamante ne euh, dafay aju ci wàllu diine ci wàllu xam-xam boo xam ne day yokk nit ñi xam-xam masalan suñu jotaay yii nii suñ ko defee ginnaaw gee du nekk jotaay boo xamante ne lu ñu sib la loolu dafa nekk sax loo xamante ne lu ñu sopp la te ñu bëri ci boroom xam-xam yu rahmatullahi alayhim daan nañ ko def ku mel ne al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ku mel ne al Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anil jami' ñoo ñëpp dañ ko daan def ak ñeneen dañ ko def ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na tamit ñoo xamante ne avant fajar lañ ko daan def seen jotaay ku mel ne al imam al hafiz Abubakar ibn al Arabi mooy imam euh, boobu noonu euh, maliki fiqh maliki boobu rahimahullah borom ahkamul Qur'an al ahkamul Qur'an borom euh, aaridatul ahwa bi mishaat sunan imam at-Tirmidhi moom mooy borom al-Qabat sharh Muwatta Malik ibn Anas Ah, rahmatullah alayhi maanaam imam boobu daf doon dajale taalibeem yi rahmatullah alayhim njël maanaam laataa fajar bu ko defee foofu la leen daan dicté foofu la leen daan def duruusu tafsir yi tafsir yi mu daan def foofu la ko daan def bañ ko bindee nag tafsir bi 500 tomes la def maanaam moom moo nekkoon ah, li mu def rahmatullahi alayhi moom ah, moom nag kon loolu maanaam daf ci wane ne loolu nekkut loo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullahi baaxoo woon nañ di ko def ku mel ni imam al rahimahullahu taala moom ci boppam danaan yeewu guddi gi daan bind xadis yi maa nga xam ne guddi gi daana ci yeewu lu tolloog fukki yoon maanaam ngir bind ay xadis ak yu mel loolu yëpp kon dañ ciy daal di gis ne loolu yëpp nekkut loo xamante ne euh, lu euh, lu ñu lu ñu loolu loolu boobu maanaam dafa bokk li nga xam ne dañ ko génne ci li ñu sib kon dañuy gis ne li ñu mooy waxtaan yi nga xam ne xëy na bëriwul njariñ amma li nga xamante ne nag moom la ci teg ne wal xayr ak jiw maanaam mooy ne boo xoolee fiqh ci yiw yi la bokk waaye dafa wax ne nag lépp lu ñuy waxtaanee waxtaanu diine te muy aju ci li nit ki di jàngee ci xam-xamu diineem loolu moom moo gën a màgg que leneen li ci def maanaam moo gën a màgg li ci def waaye yiw mos maanaam lépp lu aju ci wàllu mbiru jullit ñi lépp da ci daal di duggaare comme ni mu nekkee ci hadith sayyidina ah Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bu nekk ci sunan imam at-Tirmidhi rahimahullah te mu nekk hadithul hasan mu ne anna an-nabiy alayhi sallallahu alayhi wa sallam kaana yasmuru wa abubakar radiyallahu huwa wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu fi amrin min umuri muslimina wa ana ma'ahuma ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom da daan euh, guddi gi da daan toog di waxtaan ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu maam dañuy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yasma maam da daan toog di waxtaan guddi gi ba pare daa ciy teg ne huwa wa Abubakar moom ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam nga gis ne kon mu maanaam yeneen bi la jiital salaam tudd ko ba ber ko ci mbir mi ba pare daan ne moom nag da ko daan def moom ak Seydina Aboubacar radiyallahu anhu maanaam mu teg ci Seydina Aboubacar radiyallahu am nga gis ni mu jiitale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye pare daan ne ci mbir ci mbiru jurit ñi maanaam kon nga gis ne loolu dagan na mu ne mu teg ci ne wa ana ma'ahuma te man maa ngi ànd ak ñoom ñaar maanaam nga gis ne maanaam mënoon na ni ñun ñett dañuy maanaam teggin bu mag bi mu am ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak bi mu am ci sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu moo tax mu waxee waxin wu rafet ni radiyallahu ta'ala anhu dégg nga kon léegi mu ne qaala bil isnaadil muttasil fii awwal kitaab lay haddathana Abdullah ibn Sabbah moom mooy Abdullah ibn Sabbah ibn Abdullah moom dàkkantalam moom mooy Abu Muhammad Abu Muhammad al-Hashimi di imaamu ci maanaam mu dañ koy xam Abdullah euh, al-Attar maanaam dañ koy Abdullah al-Attar wala Abdullah ibn Sabbah al-Attar rahimahullahu ta'ala euh, muy euh, al-Basri al-Marbadi rahimahullahu ta'ala moom nag mi ngi génn adduna deux cent cinquantième année wax nañ ne deux cent cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag ci taabi'i taabi'i la bokk al imam az-Zahabi rahimahullahu taala mi ngi koy melale ne al imam al hafiz as-siqa maanaam imam la hafiz la ba pare siqa la ku wóor la ah, dégg nga al hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala tamit ak imam an-Nasa'i ñoom ñëpp nee nañ siqa la ah, ci sahih al-Bukhari yi ba sahih al-Bukhari yi daj nag rahimahullahu taala ñaari hadith la ci am bii hadith bii ñu nekk nii la tam ak hadith numéro 7157 ci kitaabul ahkam ñaari yooyu la ci am rahimahullah moom nag ah, nettali na ay xadis jëlee ci ah, al imam Husayn ibn Bashir al-Wasiti ak ah, Mu'tamir ibn Sulayman ak Muhammad ibn Sawa ak Abdul Aziz ibn Abdus Samad ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen génération nga xam ne ñoo nettalee jëlee ci moom nag moom mooy waa ashaabu kutubu sitta ba mu def imam Ibn Maaja rahimahullah moom moo solowul ci moom te da ngay gis ne daf na ko fekke na ko dafa jotu jot dafa jotaawul ak moom rek ndax moom dafa te dafa yéex a génn àdduna boo xoolee maam daanaka moom ñoom imam al-Bukhari yi daanaka ñoo xaw a génn doo àdduna ah dégg ah, ay moroom lañ daal daanaka boo ko xoolee moom tuuti la leen mage ah tuuti la leen mage rahimahullahu ah, ta'ala Euh, bokk na ci ñi nga xam ne solo nañ ci moom tamit al imam ibnu Xuzayma ak Ahmad ibnu Amr al-Bazzar ak ku mel ne Abu Bakr ibnu Abi Dawud euh, ak euh, Muhammad ibnu Harun ar-Rawyani ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ñu mel ni ñoom la rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddathana Abu Ali al-Hanafi rahimahullahu ta'ala te moom mooy Abu Ali Abdul Ubaydullah ibn Abdul Majid al-Hanafi rahimahullahu ta'ala euh, dégg nga euh, moom euh, mi ngi génn àdduna deux cent neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa dañ koy Hanafi du ne mazhab mooy Hanafi waaye askanam la moom lañ ko askanale moo tax dégg nga loolu bokkut ak maanaam du ne mazhabam mooy Hanafi dégg nga loolu lu mata bàyyi xel la moom nag siqala euh, euh, al-Hafiz ibn Hajar nag rahimahullahu taala daf ni saduq ba pare daal di ci teg ni wéru ne Yahya ibn Ma'in euh, nee na ku wéradi la waaye al-Uqayli moom nee na wérut waaye ñeneen ñu dul ñoom nee nañ ku wér la comme moom al-Ajli nee na ku wér la basariyun siqa ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' Euh, al imam Ibn Hibban tamit wéral na ko boole na ko ci siqaatu taabi'i taabi'i rahmatullahi alayhi mu ne qaala haddathana Qurratu ibn Khalid te moom mooy Abu Khalid wala dañ koy tamit Abu Muhammad muy dàqantalam Qurrat ibn Khalid as-Sadusi rahimahullahu ta'ala moom di waa Basra mi ngi génn adduna 155e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk tamit siqa hadiis bi ñi ngi ci kutubu sitta moom tamit ko rafet xadis la woon mu ne qaala intazarna xaar nañu alxasan te moom mooy al imam bu mag boobu mooy alxasan ibnu yasar albasari rahimahullahu taala mooy Hasan ibn Abil Hasan maanaam ndax uh, baayam ak Yasaar moo tuddoon moom la ñuy dàkkanteel Abu Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala moom nag dàkkanteelam Abu Sa'id la moom it waa Basra la dañuy gis ne kon hadith bi ñoom ñëpp waa Basra lañ rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy borom jaloore yu kawe borom xam-xam bu rëy ba ku dëdd àdduna ku màgg nga ki nga xamante ne borom xam-xam yi fu ñu waxee Hasan te waxuñu keneen. ci xaj xam-xamu te téere hadith yi wala ci téere fiqh yi wala ci téere tasawuf wala ci téere tafsir yi moom Hasan al-Basri la ñu wax bu ñu nee Hasan nee na moom la ñu wax ci téere yi yëpp te bu ñu préciser wul Hasan ban la maanaam euh, ngir màgg gi nga xamante ne moom la màgg ak tamit ja ràññeeku nga xam ne moom la ràññeeku moom ak mbokkam ma al imaam Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi moom it bu ñu waxee Muhammad moom lañ ci namm. Ibrahim tamit bu ko waxee ñu ngi namm Ibrahim an-Naxa'i rahmatullahi alal jami' mu ne euh, moom euh, kon dañ ko doon nekk dañ ko doon nekk euh, mu ne wa wa raasa alayna mu daal ñëw yegg ci ñun nag daal di dugg si ci ñun rahimahullahu taala Euh, maanaam mooy mu yéex dugg ci ci ñun mooy waraasa alayna mu daal di yéex a dugg ci dugg si ci ñun hatta mbete xarub naa euh, ñu daal di jegeñ min waqti yi ci waxtu taxawal gi nga xam ne moom lañ ko war a taxawal euh, maanaam julli gi ah maanaam qiyaam maanaam taxaw julli gi nga xamante ne moom la daan julli ci gée ak ci gée ak ñoom ba pare ginnaaw ga mu daal di toog jotaayo ak ñoom xam-xam ndax imam euh, Hasan al-Basri rahimahullahu taala daf daan toog ak ñoom bu ñu jullee ba noppi da daan toog ak ñoom di waxtaan ba waxtaan ba pare bu ñu waxtaanee ba pare mu daal di jug nag dem maanaam waxtu wi daan jug nag gi dem waxtu woowu moo jege woon bi nga xamante ne ci lañu euh, ci lañ toogee di ko xaar nee na fa jaa fa qaala mu fa jaa mu dikk fa qaala mu ne daana woowoon nañu jiiraanu naa suñu dëkkandoo yi haula e ñee maanaam li taxoon mu yéex a yegsi mooy suñu dëkkandoo yi ñoo ñëwutoon dégg nga moo tax mu yéex a yegsi pour waxtaan wi nga xam ne moom la ñu war a waxtaan jàngal gi ma leen daan jàngal ci jàkka ji loolu moom moo taxoon summa topp nag qaala mu ne anas mu ne qaala anas na anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa eh, abu hamza al ansari an najjari al madani summa al basri radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna 90 jàpp 93 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musnadam nekk 2286 hadith yoo xam ne muttafaqun alayhi 180 hadith la imam al-Bukhari wéetoo ci 80 hadith imam Muslim wéetoo ci 90 hadith ci hadith Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu maanaam moom le fait que mu yéexi ñëw pour jox waxtaane fekke jotaayu xam-xam bi loolu la la layee ne Euh, moom la layee xadis bi di ñëw mu ne qaala anas sayyidina anas ibn Maalik radiyallahu anhu nee na maanaam nazar naa maanaam xadis bi romboon nañ ko mais booba Qataada moo ko soloon sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu euh, mu ne nazar xaar nañu maanaam baat nazara day tekki xaar comme ni muy tekkee intazara dégg euh, comme ne wama wama kunna munzirin maanaam ci sootu Yaasin maanaam nekkuñu ñuy xaar mais euh, na euh, moo tax baatu euh, nazara ba mu def bu amee ilaa ci lay tekki xool jëm ci maanaam bu amee ilaa mooy dafay jalgati ilaa ala kulli haal loolu moom moo tax ñi nga xam ne ñooy mu mu mu mu'tazila yi di layee ci baatu ay hadith ci ay yi wax naan naan masalan wujuhu yawma idhin nazira naadira ila rabbiha naadira maanaam ñoom ñu ne non naadira xaar lay tekki mais boobaa non seulement wax di du am sens maanaam ne dañuy xaar seen borom non seulement du am sens bu bëri mais aussi euh, comme dafa am ilaa loolu li muy tekki moom mooy li muy tekki mooy xool mën ta tekki leneen alors que euh, nazar na nabiya comme fii mooy xaar nañu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu doon nazar naa ilaa mooy xool nañu yenente bi sallallahu laa wasallam lay tekki maanaam moo tax na naa xaar nañu annabiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zaata laylatin ak guddi hatta mbéte kaana mu nekk shatrul layli euh, xaaju guddi gi yabluhu mu noot ko fa jaa mu daal di dikki mu fasalla mu daal di julli la naa ñeel ñu maanaam léeg-léeg mën na nekk ne ceeru guddi euh, xaaju guddi gi la am na ci yeneen riwaay maanaam ba mu jege xaaju guddi gi comme niñ ko gise woon mu ne eh, fa jaa mu daal di ju yegg si fa salla mu daal di julli la naa ñeel ne su ma topp xatabanaa mu daal di ñuy jox mu daal di ñuy xutbaal maanaam nga gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii wax maanaam dafa xutba ginnaaw bi mu jullee gee ba pare maanaam kon di waxtaan ginnaaw gee loolu day tegtal leen bu dee wax ja xam-xam la ak luy am njariñ ak loo xam xamante ne njariñal nit ñi la loola bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne lu dagan la maanaam ci kaw loolu tamit lu demee ne ca gàmmu def ko guddi maanaam ne bokku ci yi nga xam ne dañuy sip waxtaan yi ñuy sip ginnaaw gi maanaam bokku ci euh, ndax bu dee wax ja am na njariñ te muy nekk waxu xam-xam am maa su dee leneen la ñuy waxtaane nag loola day daal di dugg ci ñuy sip ginnaaw waxtu ginnaaw gi dégg nga mu ne euh, mu ne alaa waawee inna naasa li wér boor mooy ma nit ñi xat dëgg-dëgg sallaw julli nañu summa topp raqadu ñu nelaw wa innakum te yéen nag lam tazalu dañoo leen fii salaatin di julli man tazartum feek yéen a ngi xaar ak salaata julli mm-hmm. al-Hasan al-Basri euh, radiyallahu anhu maanaam dafa indi wax ji ngir laye ko moo tax mu teg ci ne wa qaala al-Hasan Hasan al-Basri radiyallahu anhu ne inna wa inna li wér-wér mooy alqawma nit la laa yazaaluuna du ñu dañ bi xayrin ci yiw maa feek intazaru ñu ngi nekk alxayra yiw bi maanaam qiyaas la def comme julli feek yéen a ngi xaar julli yéen a ngi ci yiw fii tamit feeg yéen a ngi xaar yiw maanaam yi feeg yaa ngi xaar julli yaa ngi ci julli mais feeg yaa ngi xaar yiw it yaa ngi ci yiw maanaam ñoom biñ ñëwee ci jàkka ji di xaar di xaar eh, Hasan al-Basri ngir mu ñëw eh, jàngal leen jox leen xam-xam ñoom dañoo nekk di xaar yiw bi mooy xam-xam bi ah, moom nag mu yéex a ñëw ngir ne ay dëkkandoom ñoo ko woowoon ngir ab aajo bu précis hmm. bu ñu xam Ah, mu ne leen nag mu leen di yëgal ne leen le fait que ngeen nekk fi di xaar loola mook ngeen maanaam maanaam mook ngeen nekkoon ci benn la comme ni nga xam te ne kii toog di xaar julli noonu la nekkee di xaar julli di maanaam loolu moo tax di xaar lu baax am solo ndax da ngay am tiyaaba yi kay yor lu baax la kay nekk ci lu baax la ndax yaa ngi xaar lu baax maanaam ndax lu baax rek la fa téye leneen téyewu la comme ki nga xam ne kii julli julli bi rek ko fa téye leneen ko dégg nga euh, moo tax nag qaala qurra dégg nga qurra daan ne rahimahullahu huwa wax ji nag min hadith anas waxu sayyidina anas la an nabi bu jëlee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam Hasan al-Basri radiyallahu anhu lii mu wax nii en fait du sax waxi boppam maanaam loolu moom moo tax borom xam-xam yu wuute ndax wax ji dafa jokkaloo wala wala wala wala lii déduction sayyidina imam Hasan al-Basri la radiyallahu anhu loolu tax borom xaw yooyu wuute am na nag ñu jàpp ne wax ji déduction wu Hasan al-Basri la mais am na ñoo xam ne li ñu jàpp mooy ne déedéet mbir mi dafa jokkaloo loolu tax Qurra préciser ko ne déedéet affaire bi mawsul la dafa jokkaloo mais Hasan al-Basri daf koo wax daal di ci teg boo bu ko defee nga gis ne Qataada imam Qataada rahimahullah bi mu bi mu ko nekkalee moom yokk indiwul précision bi lii Hasan al-Basri yokk waxu ko ci looloo tax ñu bari jàpp ne daf koo. Euh, que ni waxu imam al-Hasan al-Basri la et que déduction la qiyaas la loolu tamit da ngay gis ne wax ju mat a bàyyi xel la sauf que Qurra moom moom précisé na moom mi solo bi nee na wax ji ci waxu Sayyidina Anas radiyallahu anhu moo ko jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, beneen bi ci def moom mooy Qataada ci riwaayam daf ni ka anni anzuru ila wabiisi xaatami maanaam mi ngi mel ni maa ngi doon gis ci melaxatu jaaroom bi. keroog bi mu génnee loolu Hasan al boole waale wu ko ci li mu nettali ah kon dañu gis ne même xew-xew bi la mais kenn ku ci nekk da ngaa nettali li nga xamante ne ba nga soxlaa nettali loola nga nettali waaye xew-xew bi benn la Seydina Anas radiyallahu ta'ala loolu la nettali wallahu ta'ala a'lam gisoon nañ ko kon hadith numéro 572 imam al-Bukhari dana ko indiwaat hadith numéro 661 ak 847 ak 5869 imam Muslim indi na imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 539 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 692 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 12880 12962 ak 13069 ak 13819 rahimallahu al dañu gis ne kon waa ashab kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim imam euh, an-Nasa'i ibn Maaja ñoo ko indi amma imam Abu Dawud ak Tirmidhi ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab ilayhi haddathanaa Abul Yamaan te moom mooy al-imaam al-Hakam ibn Naafi' Abul Yamaan al-Bahraani rahimahullahu ta'aala al-Bahraani di Himsi génn adduna euh, euh, deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi génn adduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom rek moo solo ci moom mu nekk sëriñam waaye ñi ci solo nañ ci moom waaye seen sëriñu sëriñ la ca rahmatullahi alayhi moom mu ne qaala axbarana Shu'ayb waxoon nañ la ne ah da nga gis Abul Yamaan dana axbarana Shu'ayb ndax nusxa la moom la solo ci moom Shu'ayb bu jëlee ci Zuhri mooy Shu'ayb ibn Dinar al-Qurashi mooy mooy Dinar mooy Abu Hamza maanaam euh, Shu'ayb ibn Abi Hamza al-Qurashi al-Umawi mawlahum rahimahullahu ta'ala Abu Bishr mooy daqan talam mi ngi génn àdduna 163e année wala 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, dégg nga euh, kon euh, imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala nee na Yunus ibn Yazid al-Ayli bu solowee ci imam az-Zuhri Shu'ayb bu soloo ci az-Zuhri moo gën a dëgër rahimahullahu taala maanaam nga gis kon fi nga xamante ne foofu lañu ko teg ci biir borom xam-xam yi euh, rahmatullahi alayhim moo tax imam ad a rahimahullah biñ ko laajee ñi ànd ak imam az-Zuhri yëpp ñen ñoo ci gën a dëgër mu ne Maalik la ak Shu'ayb ibn Abi Hamza ak euh, Sufyaan ibn Uyayna ak Yunus ibn Yaziid al-Ayli ak Uqayl ak imam az-Zabidi rahmatullah euh, rahmatullahi ala al-jamii' dégg nga mu bokk kon ci ñi nga xamante ne Euh, maam euh, moom solo na ci imam az-Zuhri lu tollook juróom-ñaar téeméeri xadis ah ba ku rafet bind la woon comme ni ko imam az-Zahabi rahimahullahu ta'ala euh, waxe ne li nga xamante ne nag la Yahya ibn Ma'in wax rahimahullah daf ne kataba an az-Zuhri imla lis-sultan maanaam ne maanaam dicté li imam az-Zuhri doon dicté di di ko wax ci kilifa yi moom la doon bind moom rahimahullahu taala imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah na siqatun aabid siqa ku wóor la ba pare euh, jaamukatu yàlla la boo xamante ne bu mag a mag la euh, Abu Ya'la al-Khalili rahimahullahu taala daan ne kaana katibu Zuhri moom moo daan bindal imam az-Zuhri comme niñ ko waxee léegi li imam az-Zuhri di doon jàngal ñi xam ne ñooy euh, kilifa yi maanaam moom kii ñooñu maanaam buur yeeg ñooy yi moom moo leen moo ko daan bindal Eh, imam az-Zuhri doon ko ko dicté dégg nga ba pare mu ne huwa thiqatun muttafaqun alayhi ku wóor la koo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ku wóoram imam al-Bukhari ak imam Muslim solo nañ ay xadisam te xadisam ñu ngi ci kutubu sitta rahimahullahu taala mu ne hafizun asna alayhi al-a'imma borom maanaam imam yi eh, tagg nañ ko rahimahullahu taala eh, dégg nga rahimahullahu ta'ala moom kon ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an az-Zuhri mooy al imam Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab ibn Abdillah ibn Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam moom ci jëmmam du woon ku am maanaam du woon ku njool du ku njool dégg nga mm-hmm. euh, dafa voilà dafa xawoon euh, gàtt dégg nga euh, imam az-Zuhri rahimahullahu moom mu bokk kon ci ponkalu borom xam-xam nekk ki nga xamante ne ci mujjantelu dundu saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ci la euh, sàkku xam-xam euh, fekk mi ngi amoon euh, à peu près vingt cinq vingt sept ans moom la amoon jamono jooju nga xamante ne a tàmbalee sàkku xam-xam waaye nag gannaaw ga moom mooy ki nga xamante ne moom moo doom ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha as-sab'a yi alayhim imam Malik rahimahullahu ta'ala daan baqiya imam ibn Shihab wa ma lahu fi dunya nazir imam ibn Shihab rahimahullah des na fii ci kaw suuf te amul ku ko nuru ci kaw suuf amul amututoon dégg nga euh, imam maam ku màgg a màgg la rahimahullah euh, moom nag moo doon fuqaha u saba moom mooy xaafis bu mag bi tamit ci jamonoom rahimahullahu taala euh, kon Eh, ci nekkoon tamit imaamu madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam nga xamante ne eh, ci imam Maalik moom ak Naafi' imam az-Zuhri ak moom Naafi' li ñu ko influencé ci xam-xamu hadiis ak rigueur bi mu laaj ak li mu maanaam amul kenn ko ko ci influencé rahimahullah ci wàllu sell teg jaamu yàlla tamit jaaf imam Jaafar as-Saadiq radiyallahu anhu li mu ko ci influencé kenn influencé wu ko bu dee ci wàllu fiqh ak maanaam li mu laaj ci ak xel mu ñaw bi mu laaj Rabi'at ar-Ra'i ak imam ibn Hurmuz rahmatullahi alayhima liñ ko ci influencé keneen influencé wu waaye nag borom xam yu baree bare la fekk la la fekk Madina te bokk na ci ñi ci gën a màgg ci ñi ci gën a siiw mooy imam az-Zuhri bi rahimahullah te moom mooy tamit comme niñ ko xamee woon mooy ki njëkk bind téere xadis awwalu jaami'al xadis wal asar ibnu Shihab amirun lahu Umar ah comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon te ah, dégg nga mu ne ah, qaala nee na ah, haddathani maanaam lii nusxa la boo xamante ne imam Abul Yamaan maanaam da koo solo ci Shuayb Shuayb jëliwul ko ci imam Az-Zuhri rahmatullah mu ne qaala haddathani Salim ibnu Abdullah ibnu Umar te moom mooy Salim ibnu Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab dégg nga al-Qurashi al-Adawi rahimahullahu ta'ala moom euh, euh, mooy Abu Umar mooy dakatal moo la ñu koy Abu Abdullah dañu koy Abu Ubaydullah euh, dégg nga mi ngi génn adduna cent cinquième année am nañu daax ba ci cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wa alihi wa sallam mu nekk koo xamante ne comme al-imam Ibn Sa'd wax nee na kaana thiqatun kathirul hadith aliyan min ar-rijal wari'a maanaam nekk na ko mu wóor bëri lu jàng lu mu jàngale xadis nekk koo xamante ne ku kawe la ci ay eh, ci góor ñi maanaam xadis bi dañuy gàtt càllale yi da nga ku ku wóo ku la woon ndax moom eh, da ngay gis ne Salim an Abdullah ibn Umar moo tax imam bokk na ci càllale yi gën a yi ñu wax ne ñoom ñooy asahul bu jëlee ci Salim ibn Abdullah ibn Umar moom mu jëlee ci baayam Abdullah ibn Umar ibn Khattab mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hmm. non non non imam ci Salim ibn Abdullah ah jëlee ci imam az-Zuhri naam wax nga dëgg Salim jëlee waaw jazakumullahu xayran eh, eh, imam Malik jëlee ci mu jëlee Salim ndax imam Malik fekkiwul Salim voilà dégg nga voilà imam Malik jotut a jàngee ci Salim jotut a jàngee ci Salim voilà mooy loolu rek dégg nga eh, moom solo jazakumullahu ndax bi mu amee juróom-ñeenti at la tàmbalee jàng ci Rabi'at ar-Ra'y la jëkk jànge Rabi'a ibn Abi Abdurrahman rahimahullahu taala amma wax ci ñuy wax nag naan ay euh, te gis naa ko ci ci mbind euh, kuy bind di wax ci histoire kii euh, xëy na dafa dafa juum nag vraiment mais nag du la maanaam pour préciser du du du borom xam-xam yi quoi maanaam mu mu bind a ah, dégg naa ko tamit ci ay waxtaanu wolof ne imaamu Maalik bañ koy jàngal maanaam dafa nekkoon koo xamante ne Euh, euh, papaam Anas ibn Malik sahaaba bi radiyallahu anhu déjà loolu mooy njuumte bu njëkk gi euh, daan ndax xam ngeen ni imam Malik loolu la xam nga rek Madina moom sax sawurtoon pour mu jàng waaye dañ daan bu de moo tax ay da ko daan defloo ay xeetu sabar ak foo muy wër di sabar te xëy na sax eh, métier la boo xamante ne xëy na affaire adduna la te Madina jamono jooja waaye nag danaan indi xaalis maanaam jamono jooja maanaam lool xaw ma wax jooju ana fan lañ ko jëlee yaa subhaanallah ah <laughs> yàlla nañ yàlla sàmm après mu ne baayam ci la ko yóbbu eh, eh, ci yaayam nag daal di gis ne daal loolu rafetlu ko mu daal koy jël yóbbu ko Eh, ci ci ci <laughs> mu dem jàngi ji yal nañu yàlla sàmm dégg nga loolu yooyu yooyu maanaam ay ay wolof la rek lu mot bàyyi xel la dégg nga <laughs> yal nañu yàlla sàmm eh, yal hmm? ah, dégg nga moom mais nag imam Malik rahimahullahu taala moom seede bi mu seede ci sëriñam bii mooy Saalim rahimahullah mu ne lam yegg eh, ci sëriñu sëriñu sëriñam maanaam sëriñu sëriñam Salim rahimahullah mu ne lam yakun ahadun fi zamani Salim ibn Abdullah ashbaha bi man mada min as-salihin fi zuhd wal fadl wal aysh minhu ci jamonoy Salim moom ibn Abdullah radiyallahu anhuma amul kenn ku gënoon a nuru ci ñi weesu ci ñu sell ñi te mooy saxaaba yi radiyallahu ci ci ci ci dëddu àdduna ak ngëneel ak dundin ko moom amul kenn ku gënoon a nuru saxaaba yi radiyallahu ci wàllu dëddu àdduna ci wàllu ngëneel. ak ci ni ñuy dundee rek dégg nga euh, mu bokkoon kon ci fuqaha ahlul madina yi bokk ci ñenn ñi nga xamante ne ñoom la wax ne fuqaha as-sab'a la muy Sa'id ibn Musayyib Sulayman ibn Yasar ñoo Abdullah ibn Umar kon moom lañ def ci juróom-ñaar bi mooy Qasim ibn Muhammad Urwa ibn Zubayr Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar ibn Mas'ud Kharija ibn Zayd ibn Thabit maanaam kon juróom-ñaareel bi moom la wax ne mooy Salim ibn Abdullah ibn Umar am na ñeneen ñu wax ne euh, Abu Bakar la ibn Muhammad ibn Hazm ak ñeneen ñu ne ah, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anil jami' dégg nga moom mu ne kon euh, wa Abu Bakar ibn Abi Hasma euh, Abu Bakar ibn Abi Hasma mooy Abu Bakar ibn Sulayman ibn Abi Hasma maanaam noonu mooy turam maanaam kon Abu Hasma maamam la mooy te moom turam moo nekkoon Abdullahi ibn Hudayfa euh, dégg nga moom euh, madani la qurashi la euh, moom it waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam moom nag ci saxiix yëpp amu ci benn maanaam ci ñaari saxiix amu ci benn xadis bu dul xadis bi romboon nañ ko ci kitaabul ilm mi ngi la yaakaar Euh, moom mi ngi génnoon na 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam naam gisoon nañ ko ci hadith numéro euh, baabu samar fil ilmi baabu samar fil ilmi euh, Abubakar ibn Abi Hasma bi moom bi rek moom mooy lan mooy haditham bi nga xamante ne moom laa am ci ci ñaari sahih yi Euh, moom mu ne mu teg ci ne mu ne anna Abdullahi Ibn Umar muy Ibn Khattab radiyallahu ta'ala ma sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e di imam e, maanaam nekk nga xamante ne bokk ci e, muksiruna yi ñu ne ko al-Asari radiyallahu ta'ala anhu Abdullahi Ibn Umar Ibn Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi eh, ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi rahimahullahu ta'ala euh, Abu Abdurrahman mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci ñi nga xamante ne maam moom fekke na euh, xandak xare xandak mooy ñeenteel at ndax Uhud dañoo jàppoon ne gone la comme niñ ko gisee woon waaye ginnaaw gi yeneen xare yëpp dafa ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak Sayyidat Hafsa nag radiyallahu anha ñoo bokk ndey ak baay radiyallahu ta'ala anha baay yaayam mooy euh, mooy Zeynab bint Maz'un mooy yaayam radiyallahu anha Zeynab bint Maz'un mooy yaayam ah, Omar ibn Khattab Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu moom mooy euh, baayam lu bëri nag solo na ko ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Bakar ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhum ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu bari ci euh, saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñu njëkk ñu màgg ña. mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ëpp li ñu solo hadith ba pare ñu boole ko ci abadila yi euh, moom mooy ñeent abadila yi mooy ñeent abdullah yu mag yi nga xamante ne jamono te saxaaba yi ndaw yi radiyallahu ñoo mujj nekk di jàngal nit ñi voilà moo tax sayyidna abdullah ibn mas'ud ku ko ci boole daa juum radiyallahu bokkul du ñeent bokkul ci abdullah yi abdullah ibn umar ibn khattab abdullah ibn abbas abdullah ibn zubayr ibn al radiyallahu ta'ala anhu maanaam tudd na Abdullah ibn Umar moom la tudd dégg nga ñoom ñii ñooy al-abadilatul arba'a radiyallahu ta'ala anhum moom mu ne sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu moom itam maanaam bokk ci muksiruna 2630 hadith moom mooy musnadam comme niñ ko gisoon imam al-Bukhari imam Muslim bokk nañu dëppoo ci 168 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 81 hadith imam Muslim wéetoo ci 31 hadith ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala mu ne anna nee na nee na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qaala nee na qaala wax na salla salla julli na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon salla julli na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam salaatal isha guddi gee fi aaxiri xayaatihi ci bu jëntal dundam muy benn ñoo xama mu ne fa lamma ba nga xamante ne sallama moom la la sëlmal na qaama ci la taxaw annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa qaala mu ne lii moo tax imam al-Bukhari indi ko fii bi loo tax mu indi ko fii mooy ne kon waxtaan ginnaaw julli gi julli gee maanaam dafa sëlmal ba noppi tourné wax ak nit ñi ci ginnaaw julli gee dégg nga mu ne ara ay tukku ara ay takum xanaa est-ce que gis ngeen laylatakum seen guddi gi haasi gi hii gii hmm. mu ne waaw mu fa inna li wóor mooy rasa ca boppum mi atin téeméer maanaam jëm ci kaw maanaam bu ñu demee ci téeméer euh, laa yabqa dootul desati mi man ci ñi nga xam ne huwa moom al yawma tey ala zahril ardi ci ñi ngi ci kaw suuf si ahadum kenn maanaam bu ñu demee ba téeméer at ci kanam maanaam fi mu toll kenn dootu fi desati te wax jooju loolu dëgg la comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ne euh, Seydina Abu Tufayl radiyallahu ta'ala moo mujjee génn àdduna te mi ngi génn àdduna a ah mooy ah, ah, sayyidna Abu Tufayl Amir ibn Wasila gisoon nañ ko uh-huh. radiyallahu ta'ala anhu ci sahaaba yi moom mooy nga xam ne moom moo mujje mujjee génn adduna te mi ngi eh, génn adduna ci boppu téeméeréelu at yi maanaam parce que fii parce que eh, yaakaar naa biñ ci njëkkee yegg si dañ doon wax eh, quatre-vingt-dix en fait parce que cent cent maanaam onzième année bi la loolu onzième année bi la uh-huh. kon cent onzième année la uh-huh. maanaam foofu loolu mooy ñi mujj moom nag mi ngi génn adduna ci boppu téeméeréelu at yi comme niñ ko gisee woon maanaam nga gis kon ñooñu ñoom ñu mujj génn adduna ci saxaaba yi radiyallahu kon te wax na dëgg maanaam même ñi nga xam ne duñu ay saxaaba radiyallahu anhum euh, maanaam ñi nga xam ne bokku ci tamit maanaam moo xam la ak ñu dul jullit ñi booba foofa maanaam ci téeméeri ak ca kanam maanaam kenn dundatu maanaam lool bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci xamee te euh, loolu dana ci ñëw léegi ngir ne maanaaw xadiis bi dafa am ñaari maanaa yu mu làmboo mooy ne bu ne kenn dootul defati ci kaw suuf ci ñu fi ne li muy tekki mën naa tekki ne fii ak téeméer ak adduna day tukki ndax kenn dootu fi defati mën naa tekki tamit ne fii ak téeméer ak euh, euh, génération bi day jeex maanaam ñi nekk di dund nii ba kii doogu juddu tey day jeex day dee loolu euh, bokk na ci maanaam maanaam bi mu mën a làmboo lool moom moo tax mbir mi nekkoon lu lënt moo tax mu ne fa waxala mu lë mu mu jaxasoo mu lënt nag annaasu nit ñi fii maqaalaati ci wax rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wasallam ilaa ma jëm ci li nga xamante ne ba ba jëm ca ba nga xamante ne sax yatahaddasuuna ña ngay waxtaane min hadhihi al ahadith ci wa hadith ci waxtaan yi an mi ati sanatin ci téeméeri at naan waaw téeméeri at moom lu muy luy xew fii ak téeméeri waaye wa innama li am ba def mooy qaala wax na rek annabi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne mooy sayyidna Umar moo ko waxee radiyallahu sayyid Abdullah ibn Umar radiyallahu li mu ne li mu wax lii lii rek la laa yabqa dootul desati man ci ñi nga xam ne huwa ñoom al yawma tey ala zahril ardi ñi ngi ci kaw suuf maanaam al yawma bi mu ci dugal tey ñi fi nekk nii man ci ñi nga xam ne huwa ñoom tey moom képp ko xam ne al yawma tey jii ala zahril ardi mi ngi ci maanaam li mu ne yuriidu kon mi ngi nam bi zalika ci loolu annaha naka moom tahrimu day jeex daal qarnu qarnu bi hmm. qarnu bi mooy siècle bi génération bi maanaam loolu bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne ab génération bu lëmm ci ab siècle la cent ans kooku bokkal cent ans yi nga ne yéen a bokk génération dégg loolu benn la euh, maanaam la bokkut ak tabaq ah? hmm. voilà tabaxa mooy niveau niveau génération mooy niveau tabaxa bokkut ak nag parce que boo à peu près tous les dix ans la selon mbir sax d'ailleurs am na ñeneen ñoo xam te ne bu dee ci ruwaat yi la selon ni ñu soloo ci ñoom ak ñañ jàngee ci ñoom la maanaam ak ñañ jàngal la waaye fii selon génération yi lay wax maanaam fii nii maanaam mooy ne ab article comme niñ ko gise woon euh, mais Euh, euh, xeet yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ñëwee ci tafsiru Tabari ak yeneen e ne yahuud bu mu ko laajee ne ko ah, lu ñu wàccee ci yow mu ne ko alif lam mim mu ne ko alif lam mim alif bi di un la lam bi di trente mim bi di quarante muy soixante onze la yow kon sa xeet bi espérance de vie soixante onze ans dong la ah loolu day xeet woowu moom est-ce que ne jar naa dugg maanaam ndax diine xamante ne ñaño bokk bu ñu boole espérance de vie bi soixante onze ans la loolu jar naa dugg maanaam gis nga loolu ah, ah, <coughs> dégg nga kon nga gis ne kon espérance de vie bi à peu près loolu la et que téeméeri ak ñaare loolu tam bokk na ci liñ ci xamee mooy àdduna gàtt bi mu gàtt maanaam nga xam te ne téeméeri ak ku ko dund daanaka jàpp nañ ne fii mu toll moom moom yow ci doyen yi nga bokk ci ñu gën a màgg nga bokk loolu lu muy tekk mooy léegi nga dee rek te téeméeri at moom képp ku ko dund xam ne ne dootu fi toogati lu toll ni mu fi dund ni mu jot def loolu moom amul ñaari nit yu xel moom nit ku xel ku ne du ko def du du sax xalaat def loolu waaw loolu moo tax euh, ku fi moo tax téeméeri at téeméeri at bariwul ah mooy diggante daaw ak ren gis nga diggante daaw ak ren yéen bi daaw yéen li nga nekkoon yaa ngi koy fàttali. jàppoon ni boo ko compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 fukki yoon moom mooy téeméer amul leneen téeméer bariwul dara te mbir mi dafa gaaw dégg nga ah, loolu mooy benn ñaareel bi moom mooy ne euh, lii bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci euh, jànge mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum moo tax saxaaba bokk na ci li nga xamee ni diw saxaabal mooy ñu xool gis ne euh, moo mooy dund na cent dixième année yooyu maanaam sax wala boog cent onzième année bi fekk ko ci kaw suuf loolu dañ ci mandargaal bi ci saxaaba la léegi gis ne saxaaba yi gudd bari sax dañuy fekkee soixante ans génn na soixante ans maanaam soixante ans comme ku mel ne Hasan radiyallahu ta'ala sayyidina Hasan ibn Sabit radiyallahu anhu nga xamante ne moom soixante ans la dund ci jaahiliyya soixante ans ci l'islam voilà muy cent vingt ans moom la dund moom la papaam dundoon naka noonu doomam noonu la dund kooku doomam tamit loolu la dund te ñeenteel boobu maanaam ñeenteel bi ñooñu ñoo kooku moom moo am problème maanaam kooku dundul cent cent vingt ans dégg nga général mais moomu jàppoon na ndéedul cent vingt ans parce que weesu woon na cent ans yi jàppoon na ni man sama maam maati maam cent vingt ans la dundoon kooku maanaam sama maam cent vingt ans la dundoon sama baay cent vingt ans la dundoon dégg ak keneen fi ci def kooku maamam cent vingt ans la dundoon. man dund naa cent ans kaw kon danaa matal cent ans cent vingt ans jàpp naa ne danaa ko matal fekk ma te matalu ko <coughs> dégg nga <coughs> hmm? waaw euh, dégg kon euh, moom euh, cent ñoom dañoo gudd fan famille yooyu dañuy am na famille yu mel noonu nga xamante ne bu ñu commencé gudd fan ñoom ñëppay gudd fan famille bi ku bokk rek ñaare dañuy xalaat ne yow doo gaaw a dee dégg Euh, ñi nga xamante ne tamit euh, mooy comme la leen waajo waxan da gas yi naan ko léegi mu dee nangam dana kii ne mu ne leen yéen xanaa xamul leen moom man sama suñu <laughs> famille dañuy gudd fan de dégg nga <laughs> dégg nga <laughs> bi ñu bi ñu naan ko yow mënatoo yor nguur gi da ngay léegi nga dee mu ne leen yéen xanaa xamul leen ñun suñu famille dañuy gudd fan ah waaw dégg nga loolu <laughs> dégg nga mooy euh, bokk na ci liñ ci xam ne lii tamit am na ñu koy jëfandikoo ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim di ko layee ci ne ku mel ne Seydina Xadir alayhi salaam maanaam ku dundatul lii lii mooy lay maanaam ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf kenn ku nekk ci kaw suuf koo xamante ne euh, euh, fii ak dana ko fekk dundatul loolu nag bokk ne loolu lii wane ne du maanaam loolu lii wane ne du lay mooy xadiisu Dajjaal bi ndaxte ah, xadis bu nekk Sahih Imam Muslim Tamimu Daari radiyallahu ta'ala moo ko solo nga xam te ne gis na ko te Dajjal ci suuf si la ne te xam nañ ni génnagul te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit la te génnagul maanaam loolu bokk na ci li koy wane beneen bi ci des moom mooy dafa ne même man bokk na ci ñi nga xamante ne ñu am maanaam te man ismu mawsul la lil aaxir maanaam day wane ne kii muy wax dafa am xel te bokk na ci liy tegtale ne bokk ci. ñooñu tamit bokk ko maanaam mooy jinne yi jinne yi gis ngeen leen bokkuñ ci iblis a ngi nii iblis c'est sûr que ngi ci kaw suuf maanaam ci ndox mi maanaam ci kaw suuf la ne ànd ak loolu dee wut kon maanaam bu boobaa ñooñu yëpp loolu yëpp ay lay la yuy tegtale ne kon euh, maanaam jubluwuñ ci ne Seydina Xadira alayhi salaam maanaam moom ci kon dundatul déedéet loolu duñ ko mën a layee te bokk na ci luy tekkale loola maanaam bu ñu xoolee xataa ci euh, Seydina Isa alayhi salaam mi ngi fi te dundug moom ak Seydina na radiyallahu alayhi salaatu wassalaam ak Seydina Idris ci ñeenteelu asamaan Seydina Isa alayhi salaam ci ñaareelu moom mi ngi suuf si ah euh, Seydina Xadir noonu alayhi salaam mais ñooñu tamit euh, mais ñooñu kenn du leen ci boole ndax dañoo bokk en même temps ci xëy ci xëy lañ bokk moo maanaam comme jinne yi niñ bokkee ci xaybu comme malaaka yi malaaka yi ci xel lañ bi te ñoom it bokkuñ ci maanaam ñu ngi fi maanaam kon ñi mu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñi mu doon wax mooy nit ñi nga xamante ne ñoom ngeen di gis maanaam nit ñi nga xamante ne ñi ngi ci zahir di loolu la ci nam kon bu boobaa hadith bi dootu mën a nekkati lay wuy wane ni fii naa Xadir alayhi salaam dundatul dégg nga euh, kon euh, loolu moom mooy Euh, kon loolu moom moo aju woon ci hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ngir wane ne bu fekkente ne waxtaan wi ndax yent bi saa salam dafa pare rek ngir waxtaan ngir leeral mbir mi ngir leeral masala bi ngir leeral luy jariñ nit ñi waaye tamit ngir waar leen bokk na kon ci liñ jàng mooy nit ki war nay war nay waaru parce que euh, lii lii nii lu lu lu rëy rëy la mooy ne téeméeri at mooy li gën a màgg li ngay dund maanaam tey bu ñu xoolee moyenne bi nga mën a dund li ci gën a mag mooy téeméeri at te maanaam xamaguma sax am réew moo xam ne dañ naan espérance de vie huit cent la tout le temps mën na dem maanaam lu médecine bi baax baax mën na dem ba ay quatre-vingts ans wala yooyu mais cent ans moom espérance de vie loolu bariwul te loolu day tegtale ne maanaam dundu doomu aadama moom mooy doomu aadama war naa farlu ci lu baax parce que cent ans vraiment bariwul ah cent ans te képp ki ci ñun ku mekk bu xoolee bi mu ganee àdduna ak léegi mais vraiment li mu jot a dund bu koy fàttaliku daanaka ci cinq minutes mën naa retracer vie boobu mais vraiment bariwul dara santan mais du dara mais nag ci lañuy ñuy waajale mboolem li nga nar am fii ba abadan te koy waajale moo tax nit ki war a jéngu farlu ci bu baax a baax a baax dégg nga Euh, hadith bi comme niñ ko gisoon imam al-Bukhari solo na ko hadith numéro 116 ak hadith numéro 564 imam Muslim hadith numéro solo na ko hadith numéro 2537 euh, imam at-Tirmidhi imam Abu Dawud solo na ko hadith numéro 4348 imam at-Tirmidhi solo na ko hadith numéro 2251 euh, imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko hadith numéro 5616 ak 6028 ak 6148